yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi gaa yi dawee dafa wax Seydina Al mu woote parce que moo yoroon voix haute bi ndax moo yoroon voix bu portée bi moom Seydina Al Abbas mooy l'essentiel ci message bi mooy nañu ut loo xam ne lu koy divulguer gisoon nañ ci Xaybar gisoon nañ masala bii ci Seydina Abu Talha yonent mi alayhi salaatu salaam da koo woolu waaw yawma Xaybar amara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Aba Talha fanaadaa anna Allaha wa rasuulahu yanhayaanikum sallallahu alayhi wa sallam an luhuumil humuril ahliya fa innahaa rijs am moo tax mu wax Abu Talha parce que Seydina Abu Talha dafa bokkoon ci ñi nga xam ne seen voix dafa kawe seen baat dafa kawe moo kooku la wax lool parce que dañ koo soxla pour koo xam ne bu waxee ci kaw ci xare bi nit ñee ngi daw ñu dégg ko mu wax Seydina Abu Talha ki Seydina euh, Al Abbas parce que voix dafa porté woon loolu yi dañ ci jànge ci këni l'islam ut micro loolu dafa dagan waaw mooy bu kenn naan oh, non micro bidan la non non micro di def conférence te micro lool c'est bid'a parce que affaire yi yonent mi alayhi salaam da doon toog di wax boroom xam-xam yi lii lañ doon ut koo xam ne dañuy nekk fële ca kaw koo xam ne en tout cas dina dégg li waa ji wax ngir jottali ñeneen ñi ci des ñi nga xam ne ñoom wax ji du leen jote mais dañ naan la mais loolu kay xikma bi xikma bi mooy lan mooy xikma bi mooy sagesse bi mooy lan sagesse bi mooy lan ci loolu sages bi mooy mooy mais voix bi mooy message bi àgg fa mu àgg te nag yi ñuy jaar ngir jaarale message loolu day dox day day day day day day changer selon jamono yi jamono yooyu nit ki moo doon yuuxu dañ doon xool ki gën a porter baat moo tax Seydina bilaal ba noddu amee Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi ba mu ko nettalee wax ko Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko ru'ya haqq insha géntu dëgg la insha allah dana ko demal nga wax ko Seydina Bilal mooy nga jàngal ko ko ndax moom non seulement moo la gën a kawele a neexle baat mais moo la waaw wa anda minka sawta ndax lan l'essentiel moo doon lu jotale noddu gi ba nit ñi man cee jot bu heure bi jotee li nga xam ne moo leen di wax ne leen ah waxtu julli wi kat jot na waajal leen ndax ñu ngi waaj julli ci jàkk ji wala lool waaw mooy lool mooy mooy mooy mooy liñ ci soxla mooy voix bi mooy message bi jàll léegi bu dee damaa nekk foo xam ne micro laa war a yor ci conférence ndax mbir yi boo taxawee di wax kese ak yooyu gars yi duñ la dégg mooy da ut micro te ut micro boobaa sunna la parce que yonent ma lay saar saar utul ku ko n'importe qui Seydina Abbas la wax waxal ci kaw ngir mbir yi porté waa bi dem moo taxit jàkka yi ut ay mukabbiraatu sawt moom lañ naan micro waaw yi réyal baat di ko gine taw yi di ko gine yaatal yooyu noonu sunna la ngir noddu gi mën a dem fu gën a sori waaye nag waaye nag masala mikro yi am na waaye nag am na waaye nag parce li xew nga gis ñenn ñi mooy bu dee micro bu ndaw la boo xam ne waa ji imaam bi da koy def ci ci yére bi lonk ko ci denn catu yére bi di wax loolu lu waaw du ko téye du ko du ko gêner du ko taxa def leneen moom day taxaw di wax loolu garaawul mais li nga xam ne nag mooy problème tam nga koy gis léeg-léeg mooy imaam yi surtout àjjuma léeg-léeg nga gis yenn imaam yoo xam ne dañuy yori mikro waxuma di xutba de loolu waxuñu ko xutba moom mën naa taxaw yor micro bi téel ko boppam mais wax ju du loolu mooy buy julli ne allahu akbar def ko benn loxo ak beneen loxo bi mu téye ci micro hein di téye di tareek micro bi téye ko xaw koo yëkkati bam bam bam bam yem ci moom ngir li muy wax mu foor après buy buy suj buy rukoon tee ko noo xamante ne ko loxo bi du ko teg sax ci ci ci beneen loxo bi du ko teg ci kii bi ci oom bi après buy jóg noonu mu xaw koo kii allahu akbar buy sëgg noonu di teg ak teggi loolu nag day yàq julli waaw mooy la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon maa lii araakum lan moo tax ma gis leen ngeen di yëkkati seen loxo yi mel ni way ne mooy xadiis euh, euh, euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi bi mu naan uskunu fi salaa dal leen ci julli waaw mooy da di dal ci julli lu tax ngeen di yëkkati seen loxo yi noonu uskunu fi salaa ngeen mel ni xay xaylin ay comme comme comme geenu kii nu mu tudd fas yi yuñ koy yëngale noonu ngeen di yëngal seen loxo yi noonu hein uskunu dal leen fi salaat ci julli loolu farata la ponk la ci julli mooy nit ki da ngay dal ak tuma nii na mais di def ak ak tamit am na leneen mooy mouvement yu bari ci julli loolu day yàq julli ji yenn lak lañ la permettre loo xam ne comme nga taxaw am koo xam ne dafa génn ci sàppe si parce que moom jàppam dafa toj yow jéego yi ngay def ngir rejoindre sàppe bi loolu dañ la koy may waaye nag jëli micro di téye ka tege kat yëkkatee ka di loolu day yàq julli ji waaw moo tax mes ma buñ naan micro micro daa am fu micro yi yem waaw yow boo manee nga ut micro boo xam ne bu ndaw la booy def sa kii walla boog nga fiñ ko samp nga samp ko foofu waaye mënoo ko téye sa loxo di kiiwa ko wax di taree ka tege ka teggee ka def nii ba say ruko sax daanaka sa tànk ci doo ci teg dara beneen bi parce que micro bi nga yor wala ni nga koy kiiwee. loolu nag loolu day yàq julli ndax jëf ju bari ci julli day yàq julli waaw moo tax micro micro micro yi daa am waaye nag daa am waaye nag dafa am waaye nag am na tamit beneen affaire boo xam ne micro yi tamit moo yow nekk sa kër comme bon wala ci jàkk ji yow nga euh, julli nekk lan julli ji bu dee par exemple cinq heures du matin la yow quatre nga jëw ci jàkka ji taal rajo bi jël micro bi teg ci muy jàng ay alquran ba kenn manu nelaw loolu yu du diine waaw loolu du diine ku wax nga ne ko naaféq nga alquran ngeen di bañ a déglu loolu ma ne loolu du naaféq yow yaa xamul li ngay def waaw mooy yow yaa xamul li ngay def yonent bi aleyhi salaam gaa yi doon julli sax seen wet ñu gis ñii di wax ci kaw ñii yonent bi aleyhi salaatu salaam dalee ne ngeen wax ndànk bu kenn mooy parce que dañ doon déranger wante en plus buur yàlla mi ngeen di woo du nekkul koo xam ne ku tëx la wala ku sori la moom sami'an basira la te tamit qarib ku leen jege la. yow léegi nan ngay def nit ñi jaamu yàlla yi xamoo nit ñi nga xam ne dañoo feebar ñenn nit ñi te ñoo liggéey sonn war a noppale ko nga ñëw yokk mbir mi ba mu sës mais loolu yow yaa ngi lor sa bokk jullit waaw du ne nag alxuraan ngay teg moo tax yow nañ la bàyyi ngay def lu la neex ah non ah non non non doo ñëw it fekk ñoo xam ne dañuy waxtaan ci diine nga ñëw jël say loo xam ne nee nga diine la alxuraan ak yu mel noonu yokk ko ba daanaka kiy wax kenn du ko dégg. ndax sa alxuraan ji nga naan ku wax nga naan naafiq la ñoom ñoo bëggul alxuraan dañu naan la manee yow demal nga toog waaw demal nga toog lii nga def du nii laysa hakaza mbir yi waru la demee noonu kon mooy ittixaazu mukabbiru as-sawt loolu sunna Seynal Abbaas baatama porté moo tax mu wax mu wax loo ko mu daal di wax ca kaw waaw mu daal di wax ca kaw ngir mën a jotale li nga xamante ne mooy baatam